mu indi beneen xadis boo xamante ne nii mooy xadis six cent dix-neuf mu ne wa anhu wa anhu radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala baynama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjilun ra'sahu yaxtaalu fi mishyatihi id xasafa allahu bihi fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yawmil qiyaamah muttafaqun alayhi murajjilun rasahu ay mumashshituhu yatajaljal bil jiimayn ay yaguusu wa yanzil kon al imaam al haafidu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala muy indi xadis bi nga xam ne moom la ci teg muy xadisu mawlaana ah, muy xadisu mawlaana Abu Hurayra mu ne waanhu mu ne xadis bii mu ngi koy jële ci moom mooy kan mu ne mooy seydina wa mawlaana abu hurayra radiyallahu taala anhu wa arda anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama qaala nee na baynaa ba nga xamante ne rajulun benn waay si mu nga doon dox fii xullatin ci complète waxoon nañ la ko mooy yére boo xam ne daa am ci kaw ak suuf ñu bokk waaw muy ab complète <laughs> tu'jibuhu nafsu waaye boppam nag daal di ko yéem quoi baabul tahrimil kibri wal i'jab i'jab ba ngoog waxoon naa la xaaral ci xadis bii dina la ko indil xam nga ne imaam mos du buntu dara ba mu jeex indi fay xadis yu bari ci indiwul luy wane ne beneen côté bi mu wax waaw tu'jibuhu waajoo yéem na ko nafsuhu boppam waaw moom moom moom euh, suffisance moo ko dugg ko waa mu yëm boppam ndeysaan boppam yëm ko murajjilun jummata bii murajjilun ra'sa mu ngi peñe moo tax mu ne murajjilun ra'sahu ay mumashito mooy da koo peñe waaw defar ko nag liisal affaire yi peñe ko ba mu wàcc ca suuf ca suufu doq ga ah yaxtaalu di di di di puukarewu fii monsieur Téhé ci doxam nag di bondeeke di wane ne moom mooy grand quelqu'un bi muy def loolu rek is ca saase xasafallaahu bihi borom bi daal di rëngi-rëngee suuf ci moom fa huwa moo tax waaja ba léegi nii yata jal-jalu fil ard imaamu Nawawi rahimahullah ca suuf mu ne jal jaljalu bil jiimay yata jaljal ja ñaari jiim la bul wax yata xaljalu wala yata xaljalu wala yata eh, jalxalu wala yata jalxilu wala déet jal jaljalu ñaari jiim yata jaljalu bil jiimay ni ay yaxuusu wa yanzil mu ngay xuus di wàcc ca suuf di wàcc ca suuf ba borom bi pëtëxal suuf ci ay tànkam mu ngay rot di wadd ca suuf tadu eh, ila yawmil qiyaama fil ardi ci suuf si ila yawmil qiyaama ba sub taxawaay mu ne hadis bi hmm. kii euh, imaamu Nawawi euh, euh, muttafaqun alayhi imaamu al-Bukhari al imaamu Muslim rahmatullah alayhi maa daal nañ koy solo la ca suuf wax nañ ko léegi laaj bi ginnaaw yi ñuy njëkk a jàng ci hadis mooy mais hadis bii nii est-ce ñoom kese ñoom ñoo ko solo ñu ne la déedéet seen sëriñ daal imaamu Ahmad ibn Muhammad daal dina koy solo moo leen ci fekk si rahmatullah alayhi al-imaam al-haafiz al-Bukhari rahimahullah mu ngi ko indi ci kitaabul libaas baabu man jarra thawbahu min al-khuyala alhamdulilah imaamul Buxaari nag moo defal boppam buntu yi kitaabul libaas buntu col ko yi baabu buntu man ka nga xam ne jarro day day day xëcc saw ba wu ay yére minal xuyala ndax lan ci jële ko ci li nga xam ne mooy puukara mu ne haddathana aadamu mu ne ki ñu nettali mooy aadam di aadamu ibn abi iyaas ah abdurrahman al asqalaaniyu abul hasan rahimahullahu taala al baghdadiyu rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana shu'batu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 id xazawa allahu bihi fa huwa yatajallalu yatajallalu ila yawm alqiyama da ngay xam ne lool ay riwaaya la waaw yatajallalu yu bari la ah am na loolu taxaw ci tuuti xadiis ibnu Umar ab ibnu Umar soloo na nii yatajaljalu xadiis bi fil ardi ila yawm alqiyama naka noonu ar-Rabi' ibn Muslim soloo na ko imaam Muslim indi ko foofu mu ne ko huwa yatajallalu fil ardi hatta taquma as-sa'a naka noon Abu Rafi' soloo na ko mu jaar ci riwaayu Hammaam mu jël ci ci Abu Hurayra ci imaamu Ahmad mu ne hatta yaquma as-sa'a ah léegi yatajaljalu wa Nawawi wax na ko mooy di yëngatu ci biir di wadd di xuus di wadd di dem ca suuf comme ni nga euh, bidaarati jul jul la imru doon jal jala mooy yoo xam ne lay yëngatu ko am am kàddu booy yë booy wadd wala booy kii la muy lay yëngatu ah boo jaxasee ay mbir ñuy yëngatu loolu le mooy eh, yata jal di yëngatu di bouger voilà léegi bon am na sax yeneen riwaay yoo xamante ne ni al imam al qadi iyad mooy yata jallalu bii ñu gis ci imaamul buxaari mu ne lii solo nañ ko ti yata jallalu bi jiimin wahida <coughs> wala min thaqila wa huwa bi ay tughtihi al mooy suuf si da koy da koy mooy hadith bi ñu gis léegi riwaa imaamul Bukhari bi mu ne nag lenn ci ruwaat yi daal nañuy euh, euh, haka an ba'd ruwaat moom imaam al-Qaadi Iyaad mu daal di nettali imaam al-Haafiz Ibn Hajar ci moom ne tudd na am nañu solo ne yata xal-xalu sax am na ci ñaari xaa boo xam ne moo moo waaye loolu wastabadaha imaamu euh, kii al qadi Iyaad bi mu ko soloy dane mais lii moom lu sori la quoi non non non waaw an yakuna ah suuf xanaa mu nekk ci seen waxu arab yi ah, xalxalati al azm mooy xalxala ida axadat ma alayhi min al lahm mooy ida axadtu jël naa la nekk ci kaw euh, euh, sayeen bi muy <laughs> eh, li tegu ci kaw yax bi suux wiñ ma jox ci yàqu xar bi ah ma lekk ci sawaay li nekk ci kaw yàq bi ma jël ko ci ndawal mu ne wajaa fi ghayri sahihayni ñëw nag yeneen yoo xamante ne du sahihayni yata xal-xalu waaw ñu diñ génn la yata xal-xalu waaye yata xal-xalu bi xaa ay ni muhmalatayni waaw mais imam al-Hafiz na Hajar dafa jàpp ne non loolu yii yëpp li imam al euh, kii wax al-Qadi Iyad soril ne moo yata xal-xalu moom lii war soril ah xanaa ba lële imaam ak yataxalxalu imaam alxaafis na xajar moom dafa jàpp ne non non wal kullu tasxiifun illa al awal lii yépp non yii yii tasxiif la quoi mooy dañ see juum xam nga dañ ciy binde xaabeeg xaabi ak ak jiim bi loolu nit ñi mën nañ ci juum surtout jamono joo xam ne léeg-léeg point yi doonuñ ko woon def nit nag mën na cee juum tomb yi mu ne loolu la quoi voilà mu ngi noonu mooy. Euh, kii suuf si euh, da koy waddal muy rës di dugg ci biir kon imaam al-Hafiz liñ bëggoon a ibn ibn euh, moom foofu wa yata jàllalu ci riwaay bi ndax ëndi na ko ci ay bërëb yu bari ah, du fii rek la ko ëndi ah. léegi moom al imaamu al Bukhari beneen bi tamit bi mu ko ëndi feneen tamit baabu min min man jara thawbuhu min al fii nii ndax du ko ëndi fii daal di ciy tegaat beneen xadiis bii mooy cinq cinq cent cinq mille sept cent quatre-vingt-neuf mu indiwaat ko cinq mille sept cent quatre-vingt-dix ñëw yëpp yata jàllalu lu indi antal imaamu muslim abul husayn rahmatullah alayhi moom itam ci kitaabul libaasi wa zina buntu bi nag moom imaamu nawawi ñoom ñi ñoo ko def contrairement imaamul buxaari mi ñu jóge foofu mu ne haddathana abdurrahman ibn sallam al-jumahi imaam muslim mu nekk ñu ne abdurrahman ibn sallam muy ibnu ubaydillah ibn salim Abu Harb al-Basri al-Jumahi al-Qurashi rahmatullahi alayhi qaala haddathana ar-Rabi' ya'ni ibn Muslim mu nekk ñu nettali ma ar-Rabi' mu ne imaam Muslim ne ki mu ci jublu mooy ibn Muslim ar-Rabi' ibn Muslim al-Qurashi al-Jumahi Abu Bakr rahimahullah al-Basri rahmatullahi alayhi an Muhammad ibn Ziyad moo ko jëlee ci Muhammad ibn Ziyad gis nañ ko sànq al-Jumahi al-Qurashi al-Basri rahimahullah an Abi Hurayra gis nañu an Nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala baynama rajulun yamshi eh, qad a'jabathu jummatuhu jummatuhu wa burdahu idh khusifa bihi al-ardu fa huwa yatajaljalu mu ngi noonu fi al-ardi hatta taquma as-sa'a eh, mu ngi noonu kon imam Muslim fii noonu la ko njëkk a indee léegi eh, fële bimu ci teg mu ne boobu baynama rajulun yatabakhtaru voilà mooy di rëy rëylu ba nga xam ne benn waaye di rëy rëylu di ponkal ponk yam sii di dox fii burday yi ci complétam ba waaw yére yu matam ya qad ajabatu daal dina koy e, yéem nafsu boppam fa xasafa allahu bihi al ard fa huwa yatajaljalu fiha ila yawm al qiyam borom bi daal di pëtëxal suuf rëng-rëngee suuf waa ji daal di àgg ci biir daal di wadd ci biir suuf si fa nekk nag di di pëtëx di surux ba yawmal qiyaam lii ginnaaw kon taxrij bi li ñuy gis mooy c'est tellement grave li rëy rëylu kon rëy rëylu moo tax borom bi xool ko te waxoon nañ la ko ne imaam nu maaja keroog am na boo xam ne li li wane xool yàlla du la xool du xool mooy bi ñuy gis xadiisu basaran bële ah mooy waan abi hurayra radiyallahu anhu yonent saa sallam laa yanzuru allahu yawmal waxoon nañ la loolu mooy du ko xool mooy du ko xool xoolu yërmande xoolu mer comme ñu wax ga lañ la waxoon ne imaam ibnu maaja indi na ko foofu yonent waaye saa salaam wala imaam at-Tabarani que ne yonent waa ji daa génn dox di puukarewu borom bi mu xool ko fa maqatahu mu mu mu mere ko voilà <laughs> teg ko li koy teg. léegi kon kii li tax mooy al-i'jaabu bin-nafs waaw ndax tu'jibuhu nafs dafa solu <laughs> yal nañu yàlla vraiment muccal parce que ah <laughs> léeg-léeg nga solo ba pare yow solo woo ngir sant yàlla solo woo ngir dara ngir góor li nit ñi ak tamit bon vraiment. bon je suis parmi les VIP quand même bon si suis un vraiment jet-setter nangam ak nangam mais c'est ça ah waa ji loolu la doon def ah dafa solo loolu yëpp ngir sant yàlla wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith déedéet ak li waxoon keroog saaba bi ne ko yow eh borom bi daa bëgg bu la defalee xéewal mu gis jeexitalu xéewal yi ci yow du loolu rek benn ci yooyu taxu pour këriwu toj xolu ñu ñàkk ñi ak ñi nga xamante ne jàpp na ne ñoo koy jéem a jaay mu jaay leen ne moom du seen morom du seen classe. bari waa na ñoo xam ne looloo tax ñuy sol yal nañu yàlla aslahana allahu wa iyaakum yal nañu borom bi yéwénal waaw te yéwénal ñépp waaw waaw bépp jullit mu yéwénal ko <laughs> la doon def di ci boppam waaw yéemu ci boppam bu boobaa fàtte na ki ko xéewale samp boppam moom te loolu bokk na ci bakkaar yi gën a moo tax borom bi mere ko waaw tu'jibu nafsu mooy kon baabu tahrimil kibri wala ijaab wala ijaab bi nga doon laaj mu ngo kii de looloo tax mu rajjilul rasa far karaw gi waaw peñe ko defar ko takk ko mu gis mu kii ta kii wàcce ko bokk wàcce ko tasrix ko waaw di dox nag di rëy rëylu yax ba yax taalu fii misyate moo yeta baxtaru fële piir saase xasafallah kon ku mel noonu yow ci saase sànjum yàlla dal na la kon nag yéemu ci sa bopp ci loo xam ne yii loolu loolu bàkkaar bu rëy la te lu ñu xaraamal la moo tax al imam daal di ko indi fi léegi ginnaaw loolu waa léegi waa la waxoon nañ la ko temps yi ne am na ñu naan na mi nga xam ne moom la ubbi woon aaya yi ñu génnoon fee am na ñu naan Qaaruna la way ah Qaaruna la laa wax mi nga xam ne aaya yi ñu fi gisoon euh, bi ñuy tàmbale euh, bunt bi moom la waaw inna Qaaruna kaana min qawmi Muusa léegi nañ ñëw waaw waa ji kan la xam nga gis nañ sànq am na ci yenn riwaay dane mi man kaana qablakum daa am benn boobu war a gisuñu riwaay boobu si gis nañ ko kay benn waay boo xam ne da dox ci riwaay imam muslim yi ñu tudd ci ñi nga xamante ne nii ñoo leen jiitu woon kon loolu dañuy permettre ñu xam kon waa ji fan la bokkoon mooy kon bokkul ci xeet en tout cas ci benn déggin boo mën a am ne ñi leen jiitu ñi leen jiitu est ce que mooy ñi muy waxaloon ñi mu doon waxal jamono jooju wala bokk mooy ci xeet bi man nañ bokk ci sama xeet man yone saa salaam mais yow mii may waxal ci sama saxaaba yi fekk woo waaw est ce que loolu la yéen ñi may waxal li nga xam ne moom la imaamul Buxaari dina lëngal moom dafa jàpp ne ñii mooy ci waa banu Israaïl moo tax bi muy tudd xadiis bi da koo tudd feneen wax nañ la ko feneen mu ko indi <laughs> fi zikri bani Israaïl kama euh, euh, euh, di wax xabaaru banu Israaïl indi na fa xadiis bii bu wax ni bon ñenn ñi jàpp ne moo amul sens alors que li mim man kaana qablakum bi moo tax voilà loolu la léegi nag loolu moo tax. imaamu Nawawi ak ñoom ñii ñu jàpp na mbir mi affaire bi lenn la euh, euh, euh, kii la quoi ñi ñu jiitu woon la léegi tur bi kan la après dinañ ci ñëw léegi léegi nag mu des mais am ñeneen ñu ne non non non non non non non lii ci jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam la parce que al imaam Abu Ya'la dafa solo mu jaar ci yoonu Kurayb mooy Mawla. Euh, ibnu abbas boobu radiyallahu taala anil jami mu ne man euh, dama doon wommat parce que ibnu abbas mujj gi dafa silmaxa woon bi mu ne nekkoon taif mu ne dama ko doon wommat nag euh, après mu ne ma ah al abbas di baayam de moo ma nettali mooy baayam moom al abbas ibn abdul abdullah ibn abbas ne sama baay al abbas wax kuréy bi ne ko moo ma nettali ne benn bés dama doon dox ànd ak yonent bi alayhi salaatu salaam benn waay dëgmal jóge na la di puukarewu sol ñaari yére léegi mu wax yàlla jël ko mooy wax suuf si mu xëcc ko mu daal di pëtëx waaw xam nga loolu kon hadith bii lan lay wane ah est-ce que kon lii wa tax comme que al-Abbas la doon wax te boo moywul est-ce du màkkal bañ nekkee màkk kon léegi nag muy wax ñoom Seydina Abu rek ñii naan ñi ngi leen jiitu woon mooy ñi nga xam ne moo leen jiitu woon mais pas yéen boobu néew ñëw nekkamu ngeen woon fii ci diine waaye sauf que hadis bii nii loolu dëgërul comme li imaam al-Hafiz na xajar ne hadis bii ah wérul nag problème bi yëpp mooy sanadam wérul waaw waaw léegi mu ne kon affaire baa ngi noonu kon loolu day évacuer wax jooju quoi waaw léegi mu am beneen ñoo xam ne ba léegi ñoom dañu dëgëral loolu quoi ne waaw mooy li nga wax léegi rek mooy ñim doon waxal ñoo fa nekkul woon comme ñoom Seydina Abu Hurayra yi ndax li koy wane mooy jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam la woon ndax ay imaam Abu Bakr ibn Abi Shayba ak Abu Ya'la rahmatullah alayhi dañoo solo imaam mu ne imaam Ahmad ak imaam Muslim rahmatullah alayhima këne dafa am benn waay an rajulan min Quraysh ci xadiis ba mu ne que benn waay ci waa Quraysh ata Aba Hurayra fii hullatin yatabakhtaru fiiha fa qaala ya abu ya aba hurayra innaka tukthiru alhadith hal sami'tahu yaqulu fi hullatay hadihi benn waay boo xam ne ci waa Quraysh mooy ñu reew ñooñu rek amuñu teggin jóge ne benn jeune yow abu hurayra di puukarewu ci yére ko yow bari nga looy nettali hadiisa ah? waxu ko ngir ngir ngir ne ko ah yow de wax dëgg yàlla yàlla defal na la xéewal li nga jàpp ci yonent bi sallallahu alayhi ko doon wax ngir dugg ko waaw ngir euh, euh, dal ko quoi ngir wan ko ne yow sa xadiis yu bari yooyu mooy di ko di ko ñaawal ak tamit di ko saboote ak tamit di ko jaay na waaye waaye yow sa xadiis yi waaye yow léegi mu naan ko waaw léegi comme que yow bari nga looy nettali xadiis aca léegi waxal est-ce que dégg nga ko moom waxul sax est-ce que dégg nga rasulallah ndax reewandeem wal iyaazu billah naan est-ce dégg nga <laughs> yonent waxul sax yonent bi ndax dégg nga ko muy wax ci sama yére yi ma sol sama complet bii dara aywa sayna Abu Hurayra ne wallahi innakum la tu'zunana walawla ma akhadha Allahu ala ahli alkitabi la yubayyinannahu linnaasi wala yaktumunahu ma haddathukum bi shay après mu ne leen dégg naa yonent bi sa sam bi wax ko léegi sayna Abu Hurayra nag daal di mer ne wallahi yéen yéen da ngeen tooñ yéen yéen a da tooñ yéen a tooñ waaye gis nga parce que xam na ne kii daa ñëw ngir saboota ko ngir jaay ngir tuumaal ko que ne yow li ngay nettali bon toppal du du dëgg boo mayul voilà loolu la mooy loolu rek sax Allahu akbar wal iyaazu billah Seydina Abu Hurayra nag radiyallahu ta'ala anhu ne waat naa ci yàlla ne gis nga yéen da ngeen ñuy di ñu lor ci seen kàddu yi ngeen ñuy wax mu ne maa ngi wat ci yàlla walaw laa budul woon maa axadallaahu li yàlla jël comme pacte ala ahlil kitaabi ci waa téere yi ñun joxoon téere ci yahuud yi juif yi euh, juif yi nasaraan yi ne leen woon la yu bayyi na nag ki dinañu leeral li ma wàcc ci ñoom muy la ma wàcc ci seen yonent ak seen njàngamlem yonent ñu leeral ko jaan yi lim naa si ngir nit ñi te walaa yaktumunahu te bu ñu ko bu leen ko seen yonent yi xamal nit nëbb ko téel ko ngir seen bopp bu dul woon engagement boobu borom bi waxoon waa banu Israël te loolu la ñu wax moo tax yonent bay saa saa ne ballighu anni walaw aaya jottali leen ma même bu dee benn laaya mu ne gis nga bu dul woon la ah wallahi doonu ma leen woon nettali ma Abu Hurayra dara xam-xam bi ma jëlee ci yonent bay saa du ma leen ci wax dara parce que yéen da ngeen a ñàkk teggin waaw après ki la wax ne dégg naa yonent bay saa saa mu wax hadith waaw ba pare mu ne ko fa wallahi maa adri la'allahu kaana min qaw xaw ma sax ndax yow kooku yonent bi saa saam doon wax naan ci ñu jiitu woon est ce que yow bokkul sax yow ci yow waa Quraysh ñii ci sa mbokk yi yow mii ñëw Quraysh yi bi ñëw di ma di ma di di ma wax wax ju teggi na woon ni loolu moo tax ñenn ñi ne eh, est kon lii nekkul <laughs> que ne moo mooy euh, sa ñii ci kenn ci waa Quraysh la woon ku doon rëy rëylu ah hmm? am na nag. léegi nga ne ma ma attention euh, lii Abu Hurayra di wax ñu ne la mooy pacte ba mu jëloon ci borom bi di wax ci suuratu Ali Imran mim naan wa id axada allahu mithaqa alladina utu lkitaba latubayyinunnahu linnaasi wala taktumuunahu fanabaduuhu waraa zuhurihim fanabaduuhu waraa zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtaruun boroom bi ne aaya cent quatre-vingt-sept mu ne wa iz axada fàttalakul ba borom di jàppee jël miisaaqa pacte alladina utul kitaab ni mu joxoon téere min al yahuudi wan nasaara ne leen la na waat naa ne di ngeen leeral li ma wàcc ci téere bi linnaasi ngir nit ñi wala taktumuunahu te du ngeen ko nëbb waaye ñoom doxaluñu ko mu ne man nag loolu la dal yahuud yi dañ doxoon ko ba leen borom bi waxee ne ngeen ko leeral te bu leen ko nëbb ñoom ñu nëbb ko te leeraluñu ko topp seeni intérêt loolu laay bañ mu dal ma man Abu Hurayra bu dul woon loolu wallahi dara du ma leen ko nettali ndax yéen da ngeen ñuy kon mu nekk te xaw ma sax ndax yow est ce kooku bokkul ci say ñoño moo tax loolu la quoi <laughs> léegi al imaam at euh, kii at yi moom dane waa jii nii léegi nag ñu ñëw ci tur bi mais kan la imaam at-Tabari rahimahullah mu ne waa ji Hayzan la tuddoon ci kaw kaw yi nga xam ne ca Perse lañ doon dund arabu Faris wala ne woon waaw te lool ci yoonu Ibn Jurayj la ko jële an Shu'ayb al-Jayyaani mu ngi noonu kanta al imam al Kalabaazi moom dane noono ci maani al axbaar lépp imam al Haafiz al Hajar moo koy tudd muy sarah hadis mu ne noo kii Qaaruuna la nga naan lan non Qaaruuna mi nga doon wax sànq <laughs> naan euh, ci bi moom la imaamu Nawawi ubbee woon inna Qaaruuna kaana indi aayooyu min qawmi Muusaa fa bagaa alayhi la la wax <laughs> waaw te loolu al-Jawhari moom la wax as-Sihah ne Qaaruuna la de waaw te moom fi ñu mooy li nga xam ne imaamu al-Haafiz Ibn Hajar mu ne mooy maa axrajahu al-Haaris ibn Abi Usaama min hadiis Abi Hurayra wa Ibn Abbaas bi sanadin da'iifin jiddan waaw mais mu ne la mooy li alxaaris ibn abi usaama solo jële ko ci xadiisu sayna abu hurayra ak sayna ibn abbaas radiyallahu anhum ci sanad boo xam ne nag dafa faible de trop ñoom ñaar ñu ne xatabana rasulullah yeneen bari saa saam dañoo xutbaal après tudd xadiis bu gudd gudd gudd après mu ne képp koo xam ne sol na yére boo xam ne da ciy rëy dañ ko alhamdulillah dinañ ko pëtëxal ci suuf ci kàmbu jahannama fa yata jaljalu fiiha ba pare mu ne yonente bay saa saam ne li ann qaaruna a xulla fa xtaala fiha fa xasafa bihi l ard fa xusifa bihi ard wala fa xasafa mooy allahu bihi l ard fa huwa yatajaljalu fiha ila yawm al mu ne yonente bay saa saam ne ndax qaaruna dafa solo woon comme lii ab complet bi ci puukaréew borom bi pëtëxal ko ci suuf ca la nekk di yëngatu di wadd di dem ci suuf ba yawm al qiyama waaw léegi al imam mu ne war a wax yi mu ne ah imam at-Tabari soloo na fi fi taarix ci taarix bi min a tariqi Sa'id ibn Abi Aruba an Qatada mu jaar Sa'id ibn Abi Aruba mu jële ci Qatada annahu qaala mu ne zukira lana annahu que tuddal nañ la que ne yuxsafu bi Qaaruuna kulla yawmin qaama wa annahu yatajaljalu fiihaa laa yablughu qa'rahaa ilaa yawm al-qiyaama Qataada mooy mursal la boo xam ne ci moom la yem mooy àggul mu ne tuddal nañ ñu ne xamuñ ko tudd waxul ne saxaaba diglu ko ci le que ne dañ koy bés bu nekk dañ koy rotal di ko waddal lu toll ni taxawaayu nit xaama wa annahu tawa yatajaljalu fiiha day yëngatu di wadd ci biir suuf di yëngatu ci biir di wadd laa yablughu qa'raha du joti fond fond fa suuf yem ilaa yawmal qiyaama ba bés taxawaay ba kon lii lépp ay wax la yoo xam ne nit ñi dañ cee wute ñii ne kii la mais Qaaruuna moom leer na nii la defoon ndax gisoon nañ aay yi gisoon gis nga borom bi loolu la wax ne Qaaruuna da doon kii kaana min qawmi Muusaa fa bagaa alayhi daa bokkoon ci waa kër Seydina Muusaa après mu beew seen kaw waaye yemul ci beew seen kaw ah Qaaruuna non non non après daa am yeneen yu doon def moo tax borom bi ne ba muy def fa xaraja xaw qawmi fii ziinati moo lool ci yéeréem ya mu génn ci ay ñoñam ci yéeréem ya nga xam ne ci la doon puukarewu qaala alladhiina yuriiduuna al-hayaata ad-dunyaa loolee di wax. Ah, borom bi ne ca suuf ba gaa yi waxee ñi nga xam ne àddina lañ bëgg ña xam àddi alaaxira te borom bi tax leen a jóg Seydina Muusaa Kaaruun ak ña ànd ak ñoom wax ak ñoom suñu borom ne ba mu génnee ci ziinaam boo gële fa xasafnaa bihi wa bidaarihi al-ard waaw ma pëtëxal yëngal waaw yëngal li nga xamante ne nii ah, mooy ci kawam suuf laa yëngal mu wadda ci biir waaw ak këram ga moo tax wax boobu it lu dëgër lay doon moo tax imaamul Buxaari yi tudde ko fële ne euh, mbiru waa banu Israël que kii moom en tout bu dalee keneen it li leer mooy dal na Qaaruuna waaw loolu moom keleer na que ne Qaaruuna moom li ko dal waaw dafa génnoon di puukarewu fii ziinati waaw di jaay ne voilà moom daal moo mel nii moo nàngam ak i nàngam waaw murajjilun dal di peñe mbir yi bopp bi bàyyi ko nag muy wàcc waaw dal ci mbagg yi nag muy wan ne moom vraiment il est playboy il est nangam ak nangam lépp def ko ngir ngir sant yàlla déedéet rëy rëy borom bi daal di koy teg lii yetat jaljalu mooy mu ngay wadd ci suuf waaw di jëngatu yëngatu lu metti fu ma pëtëx ci benn kii pëtëxaat fa ca tegu li gën pëtëx ci suuf dara kaat yi la jëm kon mu ngi noonu waaw moo tax xaaru mi kon gis ngañ kër li nga xam ne kon rëy ni mu garaawe ah garaaw na de lii lu garaaw a garaaw a garaaw garaaw la wallah ba moo tax képp koo xam ne nii nga mel nag ah yelloo nga ko ndax yàlla dina la ko teg nag loolu mooy xool inshaa azab wa inshaa ghafar ghafara allahu aljamii waaw ghafara allahu aljamii bu ko soobee mu mbugal bu ko soobee mu jéggal yàlla na borom bi jéggal ñëpp amin kon Qaaruna ak kii muy nettali yonent bi alayhi salaatu salaam moom dafa al i'jaab bin nafs waaw loolu problème bu rëy waaw te tamit dañ ciy jàng ci xadis bi ginnaaw loolu mooy di jàngale par misaal ñi nga xam ne ñoo ñooñu romboon ngir nit ñi eh, nekk loo xam ne jàngale loo xam ne nit ki da nga jànge waaw du ay histoire rek yu ñuy nettali nga naan ay waay kaana maa qad kaan ay waay la nekkoon nekkoon na ay waay léeboon léppoon amoon na fi ndaanaan déedéet waru la demee noonu waru la demee noonu xanaa déggoo li borom bi waxoon bi nga xamante ne ci la doon tudd suuratu yuusufa alayhi salaatu wassalaam ca jeexital bi laqad kaana fii qasasihim ibratun li ulil albaab waaw laqad dëgg-dëgg kaana nekk na fi qasasihim seen nettali yuusufa ak mbokkam yi alayhimu salaatu wassalaam am njàngat bu rëy li ulil albaab ngir borom xel yi yonent bay sa saam tamit dañoo nettali yii ne këleen bokk na ci ñeneen benn waay bu doon dox fii xullatin tu'jibuhu jummatu waleen bi nafsu ah karaw yi boppam ji mu liisal loolu nag daa tudd karaw gi rek mais yére yi tamit ngay puukarewu aw man yii moom xaalal damay jënd loo xam ne ñépp a may ràññee waaw man moom sa waay map cravacher je yu mel noonu déet loolu yaa ngi dugg ci affaire bi voilà yéemu ci sa bopp ci sa col ko sag wax jàpp na yow say wax bokk ko keneen yaa gën a éloquent ñépp xaaral boo yooyu yépp ci law loolu lépp ci i'jaabun nafs du ay yére kese melo ak lépp waaw te dara yàlla taxul ngir wane sa bopp te ba ngay wane sa bopp li ñu wax sànk yaa ngi jéem a nëbb al mun'im ka nga xam ne moom moo la defal tey doo ci dara moo la xéewale kese daalika fadlullah nga neelu yàlla la au lieu nga wane yàlla wane al ihdaasu ni am di nettali di fàttali ci sa col ko comme yonent way sa sa waxoon ñu fàttali ko léegi waa ji bu ngay feeñal lool ngir sant yàlla defoo ko nga koy def ngir puukaru wal iyaazu billah waaw di jànge ci li daloon ñi la jiitu des erreurs des autres nga baña mel ni ñoom ndax kat ah waaye in udtum udna bu ngeen delloo ca la ngeen ne borom bi nee delluwaat de waaw buum ca boy boy ba waaw te nag la waaye def alku yow boo ko defee naan man moom dama alku loolu ak ak toroxtaange la eh, signe de toroxtaange la wal iyaazu billah kon nag mu ngi noonu dañ ci gis ne kon boroom bi dina mbugal nit ndax loo xamante ne nii lu mu def la mu jàpp ko ko ci léegi waaye lu ëpp rawatina xeetu yonente bi alei satu salaam waxoon na wa ma kaana mu mu'adhibahum wa anta fihim wa ma kaana allahu mu'adhibahum wa hum mustaghfirun mu ne borom bi nekkul di leen mbugal ñoom wallah waaw fekk ñoom eh, wa anta fihim maa daama yow rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi seen biir man duma leen mbugal waaw waaye wa ma kaana allahu borom bi nekkul mu'azzibahum di leen mbugal wa hum te ñoom yastaghfiruun ñu fu ñu nekk ñu ngi sàkku ah rëcc yi ñuy def di sàkku man sama sutura sama njéggal waaw moo tax ku euh, euh, kullu bani aadama xata yonent bay saa saa waxoon doomu aadama yëpp ils sont susceptibles def ay erreur waaye wa xayrul xataa'ina tawwaabuun ñi gën nag ñi nga xam ne mooy ñiy def ay erreur mooy ñi nga xam ne muñ defee erreur dañuy reconnaître daal di dellu seen kon te te borom bi bu njëkk bi wax loolu garantie la waaw wa ma kaana allah li yu'azzibahum wante fii yaa ngi seen biir te wax nañu fële wa'lamu anna fiikum rasul rasul anna fiikum rasulallah te suuratul hujuraat yëg leen ne yonent bi alayhi mu ngi ci seen biir waaw jullit bu ne yow yonent bi nekk ci yow yaa ko war a yee nan nga ko yeewe waaw mooy yow nga dox alquran ak sunna boo ko defee da ngay mujj nekk copie wu yonent bi alayhi salaam mel ni benn ab libaas ab copie ngay doon ab copie ci moom alayhi salaatu wassalaam moo tax bu boobaa famaa ya baahu abaahu ya baahu wamaa ya baahu abaahu da nga koy man lu ma bañ yonent bi alayhi salaam bañ ko wala moom lu mu bañ ma bañ ko lu mu bëgg ma bëgg ko waaw dootoo amati yow yow da ngay jeexal sa bopp bu ko defee moom moo lay posséder moo lay moom moo lay yor mooy yor si lépp waaw waaw moo lay yore sa mbir ñii gille yu yées yi di def ñii nga xamante ne nii nit ñi di leen posséder di leen wax waxloo ci seen làmmiñ yi yow nag boroom bi yonent bay saa lay def say wax waxu yonent bay saa saa lay doon sa jëf jëfam sa toogin sa a lépp sa teg ak sa yëngu waaw loolu nag euh, euh, alhamdulillah xéewal la gu ñu boroom bi defal moo tax loolu nag doo ko am lu dul ittibaa sunnatihi zahiran wa batina di topp sunnaam moom alayhi salaam ci lu feeñ ci lu nëbb waaw ci biir ak ci biti te yàlla kese tax waaw bu fi nekk di ut benn maqaama yow daal lii lay war a tax a jóg mooy man jaam laa sama borom moo bëgg ma mel nii nee na kii mooy model bi kii mooy royukaay bi kon nag ki moom laaj fexe kolewu rek waaw lu ma ci góobe nag daan naa ko garab bu soobee yàlla kon hadis baa nañuy fàttaliku ak erreur yi dal nit ñi ak xeet yi ñu daloon jiitu woon ñu def ko bu ñu fexe nañuy fexe di sori loolu te jàngalekat bi baax na lool buy jàngale muy jox ay misaal yoo xam ne ay nit ñoo xam ne am na lu leen daloon mu bañ nag di tuddooy tur yoo xam ne lu gaa yi xam la moo tax imaam Abu Hurayra dana gaa te man sax xaw ma ndax ci tay ñooñ la wala déet waaw du ñàkk ne am na luñ ci xam ne comme la waxoon ci fitna yi ne man marwaan bi muy wax naan ko yé man de yonent way sa lii dégg naa ko muy wax monte gi nga xam naan ay ay jeunes yoo xam ne ci waa Quraysh lañuy bokk année sittiina yi soixante yi yàq kese lañ fiy def Marwaan ne waa ah, mu ne ko waaw kon dañoo kuttus nañu waaw mu ne ko bu ma sooboon ma wax seeni tur ak seen turi baay ak ndey waaye nag du ko def wa du ma ko def <laughs> waaw ñaan yàlla mu jël ko balaa gaa yooyu ñëw kon mooy du tudd tur moo am solo waaw jé jàngaleel par des exemples waaw te ni ngay jox exemple ñoo xam dañu doon mooy yàlla lu metti dal leen noonu nga tamit mën a jox exemple ñoo xam ne dañoo woon ci jaamu yàlla topp yàlla. ba borom bi daal di leen teral ngay jox exemple ci ñu mel noonu ngir nit ñi loolu da leen di xëcc xam ne eh, lu baax lee ñee def ñoom jombu leen waaye lu bon lekkee kee def yow bul jàpp ne yaay doomu diw ba tax yow eh, bu la neexee def ndax Qaaruna kaana min qawmi Muusaa de am ñu ne doomu bàyyi texu Muusaa yaay sa yonent yàlla Muusaa la jege ñaaleem la woon ci wàllu deret te teewul gis nga di ko yàlla def kon mbir mi manoo jàpp ne diw mooy sama maam diw mooy sama baay après ngay déconner di def lu la neex déedéet na la leer ne la gaa yi defoon pëtëx boo ko defee ah boroom bi ko leen pëtëxaloon de mu ngi fi ba léegi te nag laa tax xuduwu sinatu wala naw ma de waaw ngën mêm ru du ko jàpp yàlla tere ay nelaw kon nag nañuy bàyyi xel ci loolu te dellu ci suñu borom tabaraka wa taala te xam ne rëy rëy lu bopp bi suñu mbir waaye tamit di yéemu ci sa bopp waaw di yéemu ci sa bopp fàtte borom bi nga xam ne moo la ko defal waaw loolu lu garaaw a garaaw la kon ñu yem nañ bii ni yow insha allahu taala ñu daal di jël bii dama ko ci bëggoon a boole sax mu jeex waaye léegi tàkkusaan jot léegi eh, eh, eh, noddu gi daal di jóg kon loolu la mooy hadith sayna salama muy 620 insha allahu taala moom la ñuy gis ganaay bii di ñëw wallahu taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin